sooraatu Shu'ara saaru way way la Makkiya su fekkee Makka lay dara Shu'ara lay dara te yaa su ma dellu yaa daanu la wa sabon ak juróom ñaar waaye sabon ñaar fukki ayaat ci kaabe bismillah sunu wax sama ci bu góor ramani kira ji toor ñaar mu jaar ñaar yi kira ji toor ñaar ñaar ak taa siin miin taa siin miin laa alam numraadi ñu ne taa mooy Tuuba siin sidratu munta waaw miin Muhammad wala taa waaw mooy sibira jaami yàlla yi jëm ci mooy seen dox ba jëm ci yàlla waaw lii waaw mooy xéwal yàlla gi ci ñoom wala taa waaw mooy sori Sina siin waaw mooy Iskandariya waaw miim mooy Makka waaw yooyu yëpp dañ ko wax waaye ay taawi dara yoo xam ne daa alam muraad yi ci gën a wédde sin te yida aaya aaya ci kitaaw yi aaya alquran la laa laka ndax te yow Muhammad daa xawoon ajëray nga nattaka bopp sa alaaya gono ngi bu ñeeti moom ñee di way doon yonent ku xeroon la ci waaw xolam dafay naqari lool yàlla ne ko ndax ngay rey sa bopp ngir li nga xam ne lii gëmul yëpp dina sa ndem soog nañu dina si ñu wàcce allé ci jaar sama ay atum caasé sa soxla te mujjee xanaa xawum ay dox seen xaalis ñoo di woy toroxlu laa ñeen ko de su neexoon yàlla mu wàcce caasé boo xam ne ñëpp dañu waaye na mu loolu bu ma yaatu yi njëkk ci leen njëkk na alxuraan ne rahmaan ci dafa aji yaram ge mu def ci mooy ñooy ñooy dëkk man wala su dee waxat ko sama wet nañu ko saa yi xam naa di tëjee ndax maakaanu soobee lañ mu jël lañu nekkoon station na bii jëf awalam yaraw ndax dañoo gisul teel laa di jël gisul kanam bat naa tam bëri naa bat naa doon soxal jaa gisul ñun ku ñu taw bi yëpp fi daal di kër nakaay bi nekk rek dina saa yaatan yu sept les quatre vingt góor ba maakaanu nekkul ak solo mu dañu bëri jël moom ñooy diwee gëm de baax na ko azizu moom mooy aji not ci nguuram ar-rahiim moom mooy aji yërëm de waskur yaa nga toog yow Muhammad gis naa daa waxooree rabbuka borom sa Musa Musa ba nga xamee yéen diwaanu Musa nga jógee Madyana di jëm Misra ñu xoo ko ca àll ba am na ko biram nit ñu ci dikkalal al xawma ñu ne saa ñu ne ñu di way tooñ xawma Firawna ñu ci Firawna de yàlla ne ko yóbbu naa la ci Firawna ala ya taquna ndax ragal ñu yàlla xaaral Musa ne rabbi borom sama ñu yéen a xamal axam dina ma ragal ñu ko ci wone ñu wéy ak ma de mu ne ko su ma demee ne ko yàlla ma yónni du ko gëm waaye bi tiit sadri dana sama wala an ko fane ko ta boy ci bisaan yàlla sama sama xol dana ma xarit lañuy wax te itam man dama dafa mu ma wax fa ci yenni ila fi jëm ci mbokk sama ar ila harona jëm ci harona mbokk sama wala te ñaan leen ale ci man tan bu bakkaade fa xamu dana ragal yàq loolu bu ñu rayal ma Musa tawat ay tawat tawat waaw doxam nga nekk ci làmmiñam yàlla fekkil ko waaw làmmiñ waaw doxam nga daldi dañ mu ñaan itam yàlla yónni Haaruna mbokkam mu mu dimbale ko ci yonent bi waaw xawaat na itam ne ba ragal na ne bu ñëwee Musaa dana ko rey de waaxaafu dana ragal yàqtuna bu ñu rey ma de xaala wax yàlla ne ko kàllaa rey ci yàlla ne ko duñ la rey foofa la Musaa xam na ne lu yàgg yàgg Firawna du ko rey de fa sabaa dem leen yow sa mbokk bi mbokk mi ñaanin mayeñ ko ko ñoom ñaar ñu daal di nekk ay yéen a ngi. jaayaat naa ànd ak kàddu gi di doon yëngatu de dinaa ne ko ñun mosal ma ne dégg la ñu maa a yaa ngi te leen firaw na firaw na fa xoolaa wax leen dinaa ne ko ñun retour am itam ñaari ci ñun ab yonent la am na ko mbiram bi ak ñu yónni maanaam ànd ak ñun bani Israël bani Israël ñu jëm saam de jëbbal ñu suñu xeet ñoom jëm su Musaa mi nga xam ne maa ko yàlla ba mu ko gisee rek amee na ko wali dem ni ngay gone nga nekk gone maa la doon yar ba nga fer wala bi sa soxla fàq yaa ci ñun ñu ma mën a ci dund sa ci ñu ne ayaat ñu ngi ñett fukki ñett fukki at nga di ko dund ci sama kër di war war waaye xaraw na di xaw di di sol koddaay xaraw na waa ñu la wax ba mu xaraw na xam ne yaa doon sama yaa doon sama doon moo doon wali yaa ñu mu fekkoon xaraw na te waa di am mooy nekk xaraw na gannaaw doo faa nga fekk a def faa nga fekk jëf la ci jaaja faram te jëf nga ko am la loo def lu may rey waaw kenn koo xam ne ci sama biir la bokk wante te yow mii kaafir naa ji nag nga jawee yow di nga xewal sama te boobu weddi nga sama xewal moom firaw na moom bew wala waa am te yow mii kaafir naa ji nag nga jawee yow te boobu yëfar nga woon naka man defe naa ne Moussa li nekk ci seen ji yëpp waaw defe naa ne ci seen ji la la nekkoon te Moussa mos la nekk ci seen ji waaye ci njortam defe naa ne Moussa yëfar nga woon Moussa mos la nekk yëfar xaaral wax Musaa ne ko ah waaye jëf na ma ko moom jëf jëf ci seen boobale waaye sa man dina bari naa nekk laaj way réer ñi way réer ñi ne waaw mu ne ko ba may rey ku ci yow xaw ma ne yàlla ma tànn ba def ma di yonantal ndax xaaral saa def na ma ko waaye sa man dina bari na ay ji ne sama ma ne sama kurteñ mu dee minkum ci yéen damaa ëstukum ba ma ragale leen fa a dafa may ni ñaan ma rabbi borom sama hukman xam-xam wa jaaree ñu dem defoo ñaan wa ci sa loolee ñaama ci xéewal nga ñaxe ko wax dëgg yàlla amel naa la xéewal boo xam ne mën nga ma ko ñaxe mooy bani israël nga def leen ay jaam man nga def ma may sa doon musulman def jaam boobu xéewal de waaw Musa tudd na xéewal de boobu tawee dafa ne amatul xéewal la sama maa bu may ñaxe baale ci maanaam an abata bu may jaamloo ak bani xaar bani xaar la sama gëj gi sama mbokk yi nga def jaamloo nga may ñaxe kon dafa wéy ci xéewal la ala wa salaam salaama wa ma rabbul alamin ana fi yàlla liggéey xéewal dal ne ko wax ma lu yàlla liggéey ngay wax yàlla mi ngay woote jëm ci moom lu yàlla laa laa lay laaj xam nga maam maa yëpp lay laaj waaw Moussa ne ko rabbu samaawaati borom asamaan juróom-ñaar wala day suuf juróom yàlla moom bay ma nekk di gëdd seen moom asamaan juróom yàlla suuf juróom yàlla wax rek yàlla wax Firawna Firawna ne li ma naaw la ñaan ñu nekk ci yow ala ta sanoona a déglu ci leen mu dégg leen tontam ni ñu dëppoo de ñu ma ko laaj man ma laaj mu war ma wax luy yàlla moom mu naa ma yàlla asamaan ak suuf xaala wax Musaa ne rabbukum borom seen wa rabbu abaayikum ak borom baay seen ndaw dina yëg wa jëkkëre mu ne ko kenn moom moom kenn bàyyi leen jëkkoon nga xaare xaaral salaamaaleykum ne rasulakum naka bi yonent bi la fi waaw wut yoon yoon na koy yéegum jëm ci yéen la muy moom itam jinne la mu de mooy bi yonent bi jinne ko jar li ma koy laaj tontuwul ma lu dëppoog li ma koy laaj xelal naa gën a xel wax na de xaaral Musaa ne rabbul mashriq borom penku wal maghrib yeeg sow waaw bay nu maa la nekk diggante seen in kuntum dem nekk ngeen fàq loolu da ngeen xelu de Musaa ne ci moom penku sow laa xaaral firaw na ne yow day sax tawalaay dem jàpp ngay daal yàlla xay na jëm man daal yàlla nag dana ma mu jëlee ñu nag jëlee ci ñun teg ñële mu ne ko soo gis ne yàlla jëm man naa la def ci kaso de dëkk bi daaw ñu na waxu ko dina la rey ndax boobu gis na taal bi mu musaay ba xam na ne moom mu musaay la kaso la ko tëkkoo ne ko naa la def kaso wala kaso firaw na ko moo rayee moom ndax seen lawoon buñ bënn ba waaw seen lawoon buñ bu gudd buñ ko te tëj waaw dañuy daaj waaw dañuy daaj daaj ci sa loxoom la yor daaj ci sa càmmoñ daaj ci sa tànkam la yor daaj ci sa tànkam càmmoñ jël jënd weñ te ko ci sa dënn ba noppi defal sa tàmbal teel te kenn la jox lekk ba ba ngay dee sax na bi taxul nga rey moyen ma xaala wax Musa ne ko awra jiitu ko ak léegi kenn wala du tey ci la mu ngi indi ak ji mu ne ko léegi naa la kafe bu jib nag ma reyal xaala wax Firawna ne ko faati ji kenn lii ci moom ñu pour demee sama sax dana ci way dëggal te ñu kafe bu gaaw Musa nag am na ci buntu Firawna ak moom Haaruna ñu soble na waaw waxtaan ne ko ñaareel ci buntu bi daa bëri ñu ne yàlla ne leen ñu ko mu ci la kat yow mu soo dafa loxoom mu génn ni jant jant bi di joloo rek xaaral Firawna ni ma lay ñaan borom aaroo te yow ñu naan daanaka Moussa de te saa yu doon yu mu yaay kawe te xam-xamam jalo kat mu leen Moussa kat ñu na waaye pour jabar la joo xam ne pour jabar ni moom ma saam de ñun su dana mu nam ma am yoo fa mu mu génnee leen ah dëkk ngeen di tegu pour teel di ci lii ci jabaram nga nekk ci loxo Moussa dem fàttali lépp fay jàng jabar pour bëgg a nam ma gis la ci suñu comment ça ça mënoon naa lu ngeen digal ma xaaral ñu wax ne arji ñu fekk waa xaw mbokkam ba fas yéen ngeen firma daa yi ci dënd yi xaas yéen a mboole seen yaa ko gën di keneen di di kër di ko di saxaarin di dégg ko jabaraa ko bi ani in ku dee ani jëm mu faa ci xam-xam jabar de ko dina ta boro saara si jabar yi di muy xaas yéen di muy xam des maa doon mu ñu xam de mooy waxtu yor yor ci seen jëfab kenat ba naka mu dayoon ko saaru saare waxtu la taxafeer dinaa fi ñeen nit ñi alaan sum ndax yéen mun tanu na way boloo ngeen la alaan wax leen na ko doon doon topp saxaara sa jabar ya in kaanoon dem nekk nañu mu ñëwaat xaalis yi ñoom di way noonu de bala maa jaa abadi ke saxaara sa jabar ya xaalis ñu wax li saxaar na ñu ne saxaar na ay na la ndax aji nekk la ñu ne la aji la na yool in ku naan def nekk noonu naan mu al xaalis na di way noonu xaaral mu ne maam waaw way na kum te nekk yéen itam booba de la meen mu xaram yéen aji nekk nañ te ñun jage yéen ña fi man de yéen a njëkk a dugg fi man yéen a mujj yéen de ala law ñeeleen Musa Musa ak ko sànni leen maanaam su ngeen mu ko na way sànni leen ko fan ngeen koy weesu ma ñu daal seen buum yi baal xaw dañ sànni ci baalawum buum seen waaye bii wax dee sa ci Firawna gën leen ci nun daanaa nun waaw xaali wala ñoom may ma di way ma de baal xaasa sànni Musa Musa baala ya dawa isa la sa ye moom ko la ko gëna mu wanna ko na gëna mu ko rek ko te dara daw saara bi jabale sànni tamit mu ñëwee si jóot xaaloon wax amana gënu ñu ci aji moom jigéen ñi rabbi Musa borom Musa Haaruna ak Haaruna wax Firawna amantum dëggal ngeen lewoo ci Musa xam la as na jëkk bu ma digale lakum ñeeleen ngeen di gëm Musa te taggu leen wax jabarkat yi jabarkat yi juróom benn téeméeri dina la dina la ñoon ñi am ay xeet ak i buum yoo xam ne bu ñu jaan ñu sànni ko lu mat ñi ci lay yoram ñi ci càmmoñ yëpp li ay jaan ba Musa sànnee xeetam wa ñu wan leen lépp ba benn desatu fa jabar ya xam ne loolu du am jabar de waaw loolu kaw te nag yàlla ñoom itam ñu daal di jébbalu de bañ jébbaloo nag Firawna daal di leen ci de te leen ngeen di jébbalu te tàggu leen ma inna naka moom la kabir ku ma di sëriñ seen te si baa waxal sama leen seeral jabar dañ ne ñu leen ngeen gis Musaa leen jàngal leen nëbb waaw moom la leen gañee pour bëgg waaw ñu nangu sama nguur gi parce que xalaat soo ko taala mën a xam ne ñoo xam de loo xam te am na walaay dana ma dagg ay dégg may loxo ngeen waaye dina ko ma ci tànk ngeen ñun ilaa ngi ci wutale de ku ci nekk naa doog loxoom rek jëloon tànk càmmoñ la wala wasali ba na kum dara ma salam leen ak may ñu ngeen mboole de xaaral ñoo la xale rek def bal ci ñun dinaa naka nun mun xam woon a way yërëm nun yàlla dinaa jëm ci baabu suñu de dinaa naka nun nag maa la doon yaakaar am yàq rek bu baax rek dinaa ñaan war naa borom sama xattaay naa ay bakkat lu nekk naa naka nekk na awal mu ñu di jël ne way ngam ñu am naa naka nekk na awal mu ngi leen di leen dee wéy ba ñu def waaw xëy na sax mooy ilaa Musa jëm ci Musa am na tam di leen def ci suñu ñaanam yaa bari ak sama de yàlla digal na leen te yàlla Musa ne nar a ñaan te yóbbuwaale bani Israayil yëpp ñu ne ko nag yéen ñu topp ba ñu topp kenn de te xam topp fa afala te yéen i Firawna Firawna suñu ma daay ci njënd yi njënd yi waaw ñu moom yëpp te na junne njënd la am wala fukki junne ñaar junne junne ñaar ci dëkk moo asiran mu ñu mboole de magana ina hawla ay naka ñile ta seen timatum kuréel xali noona ñu di way néew Musa ak Bani Israayil tekkiwuñ dara ñu tuuti lañ juróom benn téeméeri junne juróom ñaar fukki junne rek lañ tuutal na rek ñu nga xam ne ne fasu mel ne fasu nga war ñooñu rek juróom ñaar téeméeri junne ñoon de wala junne junne ñoo xam ne ku ne war waayam la war gannaaw dana junne junne ci buur bu bu nekk xana way ñoom naka ñoom la xaay fa la way a nañu la naa ci ñun de man xam te ne merloo nañu man yàlla de way naa naka ñun la jami woon mbooloo lan asiroo nañu di way de te daañu xam ne ñun mbooloo mu xeewu la ñun misra faafañ naam buur ne tan jëne leen min janaatin ñu tukkee ci tool seen tool yow roon ñu misra waxoo yow ñu àgg teewle bokkul ñu àgg toom ba ma xaaral leen ci jotaay kër yi ñu ngi way tëdd yëpp yàlla génne leen jëf dafa di gëm di mun a kama faral la rek waaw xalaat naa lan ko bani Israël bani bani Israël waa doom dañ topp leen mu tudd xëy na nit ñi way kenn ku ne waxtu kenn kat jant ba rek fekk na Firawna lay dab Musa wala maa ko waa ba ñu sant yàlla jamono yaari mbooloo ya ba nga xam ne Musa maanaam mbooloo Firawna ma ñu sant rek ala waa xaar lay Musa dinaa naka noonu la mu dara ko ñu def la ñu def yoo sama ibnu Nun moo nekk ndax kanam ba ne ko sës naa jigéen koo xam ne waa saxaar rek ci mën a jàllale nit de ci def gannaaw kaala ibnu Yafoona rëfal naa ne ko Firaaw na na ñoom bambarim xare moo xam ne dara mënu koo de Musa ne kallaa jot ñunu na maye naka aji naka la ànd man rabbi borom sama rek mu ne dañuy de yàlla ma yàlla nga ànd man de loolu ko tax a xam-xam booba waaw bañ ko ne waaw géej géej ci suñ kanam kenn mënu mënu fee jaar Firawna ci suñ gannaaw mu ne duñ ma jox de nit ko nit ci yàlla moo ko tax bokk ci wóor wax suñu yoru suuf waaye sooy yi ñu xam ne moo ci wóor ma de waawaay naa dañ woyu ila Musa jëm ci Musa am na tamit dañ ko ci dóor ba ba ka gëna fa ba ra jaxle mu dóor ko kon fa xam xotee ku fukki yoon ñaar parce que dafa nekk ku ne ku ne ku ne ka taw li nekkoon dañuy wax suñu walaay bi man de ba mu dóoree rek jax nga daal di wax mu jëm kaw de ak ñaar yoo xam ne bani Israël bi bu nekk aw ci ko wax kon waaw ñu ñu ñu jaaree waaw def naa sañ cee ñoom xam nga foofu laa xam ne dinañ ba nga xamee ne ak bani Israël bugg nañ ba toll ci digg géej ga. naa xare mbaa ji Firawna leen gis nga dex gi sax a ragal na ma bi tax mu waaw xotteeku ni alal ma yoon pour ma daf sama jaam yi may daw ñu ne ko yoon mu ne aw la rek ci ci Musaa ñaaw ñoom ñoom ñëpp doomu lañ jógee dëkk ba kenn desul gannaaw jiitu Musaa ñi nañ ba kenn desul yàlla daal di dëpp jógee dëkk seen kaw rek foofu lañ tuuxee ñoom ñëpp Firawna nag moom duggutoon indi taxawoo di seet ba xam ñu lañ labam de suñu mu wàññeeku waaw suñu jëlee moomu soog a dugg rek ba ñu ñu labee nag mu bëgg a wàññeeku mi ngi waroon aw naa lu ñu na ma xam dafa suuf si korante jiw di fa fekk wàññeeku rek taxaw jëndi jëm jëm nag ñaxal waaw foofu sax am na ne jëm daal di leen jëm jëm jëm ca wàññeeku la. donc ñooy waaye di ko fa waaw suufam ko jënd jënd waaw ngeen naa seen musa musa musa woon naa ñaan rek maa ngi leen di maa maa tam la la ñoom ñëpp ñu suuf si ñu a na ñu la ayatam xalam bu ma xam waaye nekkul ak xalam musal na Musa dimbale na ko loolu lay defal Muhammad itam ëllëg jàngal solo yonent Yàlla Ibrahima itam is qaala ba mu waxee li abi ñeel baayam wa qawmi ak nitu baayam maa tax bu ngeen ngeen di jaamu xaaral ñu ne naa bu ngeen jaamu asnaama ne teew fan la solo dana ngeen doon ci dina li may soxlaa ci jaamu seen xaala wax de Ibrahima ne am yasma'unakum ndax danañu dégg leen istaghaama sax ngeen xool leen am yan aw yasma'unakum am danañu jëriñ leen aw yadurruuna am danañu lor leen xaaral ñu ne parce que ma jot naa fekkoon man waa balaa maa ngi bàyyi ñu defaroon ñu def ko daal di ko defoon rek ñu bàyyi ñu defoon ñu leen jàmm rek ñu def ñu def ci ñu def ko baax alors waaw Ibrahima ne afalaa ñu toroti leen ma maa ko gëm la ngeen nekk taam gën a di jàmm suñu yéen waa baawu ak mbaa seen ndax dama la ñetti way dëkk tey noonu naka ñoom adduwul noonu lañ ñi ñaan ma ila rabbal alamin ila la fi nekk rabbal alamin dama sopp yàlla ñu léegi de man ñoom ñëpp samay noonu lañ du ma leen jaamu yàlla bindee rek man moom laa jaamu rek la si yàlla mi nga xam ne xalaxani bind na mu ma woowu yaa ji nii dana mu jubal ma wala si yàlla mi nga xam ne woowu moom yokki mu nii dana mu leyal ma wala si nii damuy nangal ma way daa ma rek ku ndem xartana ma koo mu nekk si nii dana mu saafara ma wala si yàlla mi nga xam ne yu miitu nii dana mu ray ma su ma ñëw yii nii topp dana mu dekkal ma de wala si yàlla mi nga xam ne at ma dana ma yaakaar am yaxtara mu mu baala ni ñaan ma ak yaa ci bàkkaar sama yow ma di ci lépp ci sa fay ba rabbi yow ba sama at yàlla nga may ñaan xukman xam-xam waaye si yàlla nga yegal waññoon defal li ñaan ma li baax na su fekkee sa góor yaa ngi rafet dinaa xëy na ci waaye mujj ñaan moo tax bët yi jëm yàlla ñëpp di ko tàggale waññoon yi nii mi war a fi ma bokk ci waaye doon na xam jàllaa yi teewal de waxtu baalam yi ak yéen ñaan baaye sama ñoo naka na ñoom baaye ci waaye réer ña de booba xamuñu ci kéefar lay dee rek wala ko fi ma yow yu ma ko def ko def na def ko nit yi yow ma laayam sama def ko jëriñ ci maalam jub wala ban yoon bi daa leen doon góor illaa man ataa dara ka ci delloo laata def am ci xol fan yii daa ji mujj ci mbokkaale naa fekk leen kooka rek a njëriñ bu usi fa ci sa jege ñëwee ak yàlla sax jàmm nañu mu tax ci ñaar way ak yàlla wa buri sa ci sa jëñee ak jëriñ mu jëriñ ngir xaawee na ñaar way dañu yàlla de waxtu la tax ak lawum ñaar leen ay na maa kuntum xanaa la ngeen nekkoon taa mu gën a jaamu ko mu ñu laay dul yàlla am yéen solo lakum ndax danañu dimbale leen aw yanta seen anam danañu ñëñoon dugal seen ba pare é ëkkub ci woo te fànneef leen yaa ci jaanuma hum ñoom wal xaawoon ak way bew ya wa junóobi ñu gise ak way topp lañu gise ak mamoon mboole xaalo ñu wax woom te ñoom yàppa si mën danañu xuloo fi aji sawara te laay ñëwee yàlla suñ ko naan naka ne ko mënoon a ñu sile um jinu bi daa ji sige uñu tawi kum bana yamale leen bi rabbi adama ci yàlla indi jub ci leen bu a famalana den ñaan ñu tax dina way ramu ñun ñoom ñu ngi ramante ñun kenn ramu wala sa def ñu aw cër am ñu noor dinañu cër ko fi ñu digge benn xarit boo ne waa dinañu cër ko fi ñu digg ba wala gis ñoom xarit yaa ngay ramu seen xarit ñoom waaw la sax amuñ ko de gis nga xarit moo gën a waaw moo gën a xool jege ñaare de yëpp yëpp a jàppee waxuñ jege ñaare de xarit la ñu waxee wala am na la maanaam xelam nekk ñu naan kàlla ak jërëjëf jaadina kon nag kon nekk mais moom ñooy ñooy gëm inna fi daalika naka nekk na ci loolu ñu tuddoon ci kese Ibrahima laayaatan kalam wa maa kaana nekkul aktaruhum gën ja bëri leen moom ñu ne way gëm de way rabbaka naka borom doole woo moom ala ci suma wala ma ci borom bay mo ya yéen te sama be dina xam mooy ñu dul woon al mutale ne ñu yëndu ñu ku ci weddi kenn weddi nga ñëpp ndax ñoo bokk lu ñu woote ci xaala ba waxee law ñeena xoo mbokk ci la no no ala tu taqalu tara ya magal yàlla ñu ne ka man rasulun ku ñu yónni la ma lakum ñu ne leen am nañu guddi ku ñu woon de fa taqulaa ragal leen yàlla waate woon da ngeen topp ma ci wéetal yàlla de wa ma asalukum laaju ma leen alay ci defal bi ñu nag yéen ab yoon ñu nag yéen yéen yoon sama ila ardi alana ndare war yàlla yi fa taqulaa ragal leen yàlla waate woon da ngeen topp ma de baa mu ne naaw su dee ñoom ñoom Sow ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom la baax moom ñu ko xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom yàlla xam ne ci dëgg dëgg yàlla leen ko xamal ci dëgg dëgg donc trop na nga def xool ci loolu moom xam nga ko dëgg dëgg ñu daaw ñu war a dëgg na xam ñu mën a dëgg donc yàlla xam ci ñoom الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وقدر عظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم xaaral di wax ñoo ngi seeral si àll moom ne àndoo bi ñu ngi koy dëkkal si ñun laata ci yow wa tabaaka te topp la ala asalaamaaleykum ñoom Quraysh ñoom ñu ngi koy yoroon si àll moom. ñu wax lu mel ni la Quraysh waxoon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko duñ la gëm ndax suñu way suufe yi ñooy ñi la sopp rafkati maraar yeeg rafkati dàll yi ñooñu ñu suufe lañ kon nag ñu ñu teel dañu duñ la topp de loolu xam nga daaral lañ ba ne ma leen dàq bu fekkee bëgg na ñoom ñu teel ñu gëm ndax suñu suufe ñaa ala nuuhu ne wa maa ilmii luy xam-xam sama bi maa kaana ca nekkoon ya'maluuna di jëf man awma benn xam-xam ci seen jëf di dox seen diggante seen in hisaabuhum seen hisaab seen ilaa ala rabbi ndara na borom sama de law tasaloon doon da ngeen xam loolu kon ay batti leen leen de wa man ci taari ngeen moom may aji dàq way gëm ne man du ma in ana birman yalla sunu dara ji waxe amu ci juwaade ci sa ñettel jàngoro li nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi ci taw lor gi nga xam ne moom la ko koy di lor waxtu wu ne yàlla nett dina ko ci say yonent yàlla Musa Haaruna ak Firawna mu xam jene ñooñu dañ leen doon lor mu nett li ko ci say Ibrahima ak baayam ñu ci baayam ña ci fan ñetteel bi mu nekk li ko ci fay yonent Yàlla Nuux ak ñu gëm ña boobu raw yëpp nag moom mi nga xam ne am na juróomi at ndare juróom fukki at di leen xool ñu di ko lor de bu ko defee yonent dana ca xamee loolu mooy baaxal yàlla de yonent bu yàlla mës a yónni nit ñi dañuy def ñaari xaaj ñaa gëm ko ñaa weddi ko di ko lor de ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla daf leen di xaar de moom yonent bi ci boppam yàlla def dana ko dimbale su ko defee rek mu defee ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk nañ ko xisa yonent yàlla noonu ba mu waatee ñu dem ña xooleen ci yàlla dañ ko wax ne sàqal ñii la topp gis ñi yéewal ñun wax wax la ñoom soo leen dàqee nag ñun ñu la de mooy leen man du ma dàq du xaaloo ñu wax ne ko lay lam santay walaay ndem dayu la yaa nooxu yow nooxu ci li ngay wax dafa ko naan walaay da nga nekk dina mag yow rek ñu kan ne rek wala dee ñu tëkk ko ne daañ ko rey soo bawut xoote ñu ngay xoote jëm ci yàlla daañ la jamaay daj ba nga dee rek aw la dafa ko naan walaay da nga nekk mi an mag yow mi ne ci ñu saaga ñu def soo bawut wax yi ngay wax daañ la saaga yow noonu nga rek xasal xaalam wax rabbi yow borom sama inna qawmi naka qawmi sama yastabuuna dinañu gannaaw dindiwaat na waaw mu daal di leen ñaan yàlla moom itam de ne yàlla nit ñi waat naa leen bañ nañ de foofu sax àtteel bàyyi ñu digal sama foofu bàyyi moom digal seen na àtte rek àtteel sama digal seen ñaam wala ñu musal ma man maa yaa ñaan rek man ñu ngi ci laana mu gëm ñaar rek man ñu ma gëm nag ñu musal ñoom ñu ci def ñëpp xalaat leen de boo daal di ne fànn dee musal ko man maa ñaan rek moom pour pour ci jagaar nga alma soo ñu nga di buy yàlla daal ko digal mu wett gaal mu wett gaal ba gaal ga mat yàlla waaw digal asamaan muy taw mu digal suuf muy ball ndox ba yaari ndox ya daje naka ko yàlla waxee dafa xamal lépp lu nekkoon ci kaw suuf lab na de kenn wut ci yaari na lu may ku nekk ca gaal yonent yàlla noonu rek yonent na sama misaal maa ngi misaalam gaal noonu de képp ku dugg ci sama diine ni kooku mucc na képp ku dugg ci sama diine ba faat na hem waaw kooku xalak na leen ah, eh, ah, ah, ah ñu daal di foofu maa xalaat maa topp na la woon par bi ca gannaaw musal seen albatina way dese ba yàlla musalee noonu ak ña ko topp ñu ca def ñëpp yàlla labal na leen ci mbugal ma de dina fi dalika naka ñu nekk na ci doole laa asan tegtal laa yaram xalam bu ma kam nekk na soo loolu ñëpp mën nañ ca xalame de xam na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jëf aji waare ñoo xam ne ñu ngi waade ña ko topp yàlla dana leen dimbale ñu mucc ña koy weddi seen mujj mooy xalaat rek de way la bëgg naka baram sa doom boobu maa la fi mooy aji na ci góoram ala yow mooy la mooy aji yow de ci sa ñaan teel yonent xamal daay man yàlla di ko natt li solo yonent yu jëkk ya moom mas da jàng mas da bind amul doon ci xam-xamam waaw taarix àddina dara wala xamee nag ne mu ngi waare loolu di nga xam ne mu ngi koy jànkuwante di lay yàlla digal na ko ne dina ko dimbale itam ba sariya moom ay kaanu xorom daan na xam waaw ba mu soxla yàlla di ko defal moo tax yàlla di ko def nekk dafay yéene suñu jëkkoon de bu ko defee moom mu defee jëfe xam ne lii lii ko dal daloon na ay kemam te ña ko doon def seen mujj mooy yàlla xalal na leen comme ni ñu dañuy yàlla ko rek te sabar la dina naa dum naa almursale nañu yónni ña ñu ko xaar itam weddi woon nañu mboolem yonent yi ci ci weddi benn weddi nga ñëpp ndax ñoom ñëpp ñoo bokk luñu wax xaaral ba waxee doom ñaa leen ak bokk seen xolu ala taxul sax ña ragal yàlla ñu ne tamit rasul ku ñëw daa amee ku ñu ñëw yàqu ñu yàlla ba taxul laa ragal yàlla waaye doo ñu demee wax ñu ku ci ñëw yaa di def leeral ñu ñu ne yàlla te ku ci nekk dana wax ne dana melal boppam dana wax ne yàlla ma yónni te yónni bu ngóoru laa moo tax tag bi ñuy tag seen bopp nit bi leen dëgg kooku dara dara nekk jërë du ñu naan ñu def ragal leen yàlla te topp leen ma waaw loolu laajuma leen xale yi ci defal bi naaj bi nga yor. ak jigéen ñi def la taw. laalaale laalaale ñu ne wax naa ji moom ji lay def. non yow yàlla la war a. ak am na ngeen tabax bi ku ne rey ngeen. ci yëpp tudd aayatan mandarga aayatan tabax. samba sama da ngeen fontu. bon seen aada mooy teew. tund bu nekk ngeen fa tabax. soor ci seen biir. ndox xëy na ngeen yomb. ngeen di leen fontoo. ci jàpp. masaana ay déet. ala ko boole ala. ANCAR àll bi yàlla mi nga xam ne Amady mu xewal na mu leen di ma xaaral ma ne dara da ngeen xam ko ragal leen yàlla mi nga xam ne moo leen jox xewal yi ngeen xam xam ngeen ko ma xam ko dana ko firi nag Amady mu xewal na mu leen di am maa ngi ji gëdoo wàllu naa doomu góor wàññi naa dina ci tool waaye wàllu naa ci seer rek yàlla moo leen may xewal yi nga xam ne yéen ci xew ji kër yi ak doomu góor yi yàlla may ak tool yi nga xam ne moom la leen yàlla may. ak seen dañuy daw ci tool yi ñu ñaan amaan axaafu dana ma ragal aleykum ci yéen asaaba yooyu mu ko def def ak ñu ko daal di màgg rek yàlla mi leen jox xew yooyu dafa bëggoon su ngeen ko jëriñoo ba noppi ngeen sant ko jaamu ko rek te wéy ko rek waaye su fekkee na ni defu leen loolu xanaa mooy ngeen ñu mën a gisal ragal naa am bëggoon dana wàcc ci yéen def de xaaral ñu wax ne waaw am na ñaamoo la am na imaam ci ñun xaw a waa de nga am na mu Eh. Eh, am na première waare ñu ne ca way waare ñu ne ñu ne ko eh Hoth bu sonal waare ñun sax waare ak bañ a waare am ci am ci ñun képp lu mën a am rek ñu dina doon jamono ñu baax boobu yàlla na fi ñu ne bari ci àddina ne waare ak ñàkk a waare am ci ñoom salaamaaleykum an fatam mu amal ci suñu laay wi noonu yàlla na ne ne woon na ci ñoom nga waxal leen nga bañ a bañ a waxal nañ ko seen bopp far ya sawa na awaat saa noonu kat ñu la waaye dina demoon na ci nga waat ñoom ñu bañ a awaat ñun ñu naan ko moo tax ca àllaaxira yàlla bugal leen ci safara lakk leen ci safara ne leen isbiroo aw laa tasbiroo salaamu aleykum su ngeen xewoo muñ su ngeen xewoo bañ a muñ mooy am ngeen gën a ci loolu mooy paye salaamu aleykum anta tooma min sisirum laa yëg ñooy waxal nañ seen bopp ba nga xamee safara daje nañ ne nañ jàngoo ñun ñëpp di jooy waaw suñ jooy dina yàlla xëy na danañu yërëm de fii ñii jooy yañ doon jooy ci àddina ngir ragal rek la leen yàlla yërëm de ñu jàngoo di jooy jooy di jooy dina jëriñu dara ñu ne nañ muñ fii ñii ñu am yëpp muñ lañ fa jëlee nañ muñ ñu dellu muñ ci dina waaw jëriñu dara ñu wax ñu waxal seen bopp ne sawaale naa waa jafe naa am sabar naa maal naa may ne amoon na ci nit ñi mu yëg ñu bañ a muñ waaw loolu mooy xeex faawa faawa na naa waaw faawa moom takku ñu ne waa ngi rek dinaa faa jéggi alquran dinaa leen bugg a dinaa ragal loo bugg a waxaara dinaa faa jeeg di la ragal nga ñuy ragal loo yow xool ndax ku ku daw dina ndax nari maam jëkkee rek nari maam jëkkee rek nga dañu di ko tere di ñun waaw yàlla yëngu la waaw loolu yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ko tey parce que boobu dañuy andi ba baal naa am sama leen ñu andi ba yàlla xaaral leen ca ngelaw la rek dina si daal di gërëm na kaa ci nekk rek ci loolu laa yaatal fekk nañu fekk nga tëj buur laa yaatal xalam ñu nekk ci seen gannaaw bu ma kaa la waxee ak loolu la ñu koy jëlee ñu ngi koy jëlee. dañu la parce que nag borom saa yoo xam ne bu ma jaay dina si mu waral ay mu jaay di am ñu andi ba bañ ko war a dee loolu yéen da ngeen a alam ñu ne ñu yàlla yàlla ñu yàlla fu ñu doole man ak sa suñu naaf watal ñu tuddee fu doole ñoom ku ca ku ci ne tax ku ca gudd taxawaayam da nga mat téeméeri xasab ci seeni xasab ku ca gàtt da nga mat juróom benn fukki xasab ci seeni xasab ku ci mer di di bañ di sànni ci guddi garab yi di sànni de ñu naan ñun anam ñu ne ko dara rek ñu bëggal yéen yàlla ne wax lu ñu mënal dara yàlla xelal ñun nag ñun wë ñun dëgg mu jënd ñu ne ah ñu ñu tawal si rek la boo dina leen jëlee ñu bëggal la de ñu nga wala loo xam ne bu ñu yore moo leen jaaxal rek ñu ne ñu ngelaw ñun yàlla maa ngi nuyu suuf sax kàngaraw kàngaraw la di dee nag ñu seen seen jëleen yëwat yoon waaw di di naaw ca kaw jaww ji na a ah, na a ah. ji ngelaw kat booba tuuti nañu mën a dara ñu ne ku nekk na gas sax ba ci jëleen bi rek nga xam ne dafa wax ba ngelaw la di mën dara ñu def loolu rek ngelaw la ñëw rek bu di leen ñoom ñëpp waaw doo leen di tuuti ñu mel ni bokkuñ bokkuñ sax rek dañu bëri woon yëpp ngelaw rek la yàlla xaaral rek ñooñu jëriñ ca loole bu fekk juróomi ak kasabar yi dina sàmmoo du sàmmoo daal mu sëñ ñu ñëw ñëw ku sàmmoo day itam dañoo rek yónent yàlla rek su ci rek kenn rek nga ñëpp xaaral ba waxee law ñu ne na xaw mbokk seen saa yoon saa yoon xalaat sa xamal sa nga ragal yàlla ñu naka man rasul ku ñu ne daal ku ñu ne am ñu ku ñu rek sa taxu la ragal yàlla wax yàlla rek ñu taxu ma ma sankum la ni wala na lay ci defal gi ñu na dina yor atutrakuna dem na defal leen fii ma aaroon ak seen ak dina jiw amina li mu ngeen di woy wala mbugal ngeen a defee nag yow ji la yàlla jox da ngeen ci sax rek mel ni mbugal du wàcc ci yéen da ngeen di weddi yàlla ci janaatin ci tool wala na ci sewle wa sorowe na ci mbay wa nax nekkal na ma xamaa na nga xam ndax fi ma xam ne ñu ma ci nooy la nga xam ne yéen a ngi nekk xam nga am na dafa tam ni tolloo da ngeen di yàq mel di baara ci doj bi ba tëri néeg bari yéen a mbir mu ngeen di woy ñaw jandi bari yéen a mbir mu ngeen di woy réylu ngeen di yàq di ci dolli ay ay dëkkuwaay su ngoo ci pax yi ñàkk di ci dolli waaw duñ yëpp kaddu su pax booy ñëwee nag ñu dem ci joor waaw dëkk ba bu ne teewul boobu ngeen na ci rafetlu am na léegi bari yéen a mooy duñ jàng am nañ jàng faar a ci defas ay néeg yu yu bëri ba taxul laa rey leen yàlla waa coono ngeen sos ma de wala si coow ngeen sos am na mu tëjee na ñu ngi leen koy yàq ñax mu de de coono ñax ñu si ñoom yàq mu dara gisul ci dalal ba ñu ñëw ñu gëm yàlla day gis dem ak yàlla wala si yow la koy yéen fii de xaaral ñu wax ne dina maa am sama ayoo saalihu ñu ne mu saxaar nga dina nga jaww ji ñu yàq ña te am kàll bi jaww rek yow jigéen la jàpp ñu ngi wax yëpp da nga am kàll rek maa am sa biir yow yaa ko soxla ndax doomu aadama ñu naa ji di camp daa yaa doon lu may doomu aadama nekk ñun rek parce que kenn daa yaa ci kàddu gi pour dem nekk ñoom ñoo tax a gën a jëlee dëgg su fekkee yàlla la yónni indi ñu kàddu gi bu xamee ne yàlla la yónni rek ah mu wax ne as yu de naa as yu jëlee dëgg laa ñu yàlla ko surbul ci wala comme ñu la leen surbul yow ñu ci def jël naa doon bu ñu xam ne ñu ne ko eh saa yu gàttalal sa wax duñ la gëm mu tuddee dëggu laa maa bu wéyee matu wut duñ jëlee wala defoon nañ la loolu mën daal saa yu ñaan dañ la daal di matu wasin gëlëm arab gëlëm nga juddu doom nga juddu topp ca mooy leen gëlëm daal mooy seen culture bu tawee seen réew yëpp seen buroos mooy naan yëpp yéen ngeen jënd wala yéen moom itam mu jënd yéen ngeen roob de bët bu set dina taxaw ci dëkk bu nekk ñu roob ñu ñu roob dafa doyal liñ soxla ci ci meew ma du set bu dee saa dafa gàllankoor yéen fii nag lu yàgg yàgg nag bu leen ko gaaral dara lu ñaaw ko laalee kaf da ngeen alagu ndax njëriñoo yàlla la wala sama suura bu leen ko bisu wéy lu ñaaw te yaakaar naa ko mbool dina jàppale na taw yow lañ bëgg leen def ak yéen mu daal di màgg rek ah xarala tey sax gërëm nga waxuma ñu tax gërëm nga waaye ñu ne nañ rek gërëm ñu sax bu daal di ñu saay te tamit yaa la ñëw fa rek ci ndawam. ñi nga xam ne day delloo yonent bi lañ bëggoon ku ñu ko mu ne loolu man maa ko xeexal daal di fab jaaseel fab jëlee nga def ñu rey ko toog doon ko faru saam séddoo loolu day ñu ñëw ci yonent yàlla xaaree ne ko gërëm ñu nga waxoon ne buñ ko lor madame lor fab nañ ko wala fab nañ ko séddoo nañ ko ku nekk fab na saam yooyu bu gërëm mu ne leen lu ngeen gis ci gërëm nga ba ngeen ko fatee ne ko ñaax na ñetti baat mu ah loolu si ñu mujj naa di dina di wéyale ji de danaa bëri ji leen ñu doon sotti ji leen ak yàlla de ah loolu sa jàpp dinaa saa ñu koy bëgg naa yegg sax mu ne leen gannaaw ñetti fan gannaaw la ko àllarba lañ ko def àllarba ñu ne ko luy màndarga mu ne boo lëgee yaa xamal ni yéen ñëpp ku ci nekk dafay xonq coy yi mel ni dara mais dafa jiwoo dara bu gannaaw lëgee yéen ñëpp da ngeen di juróom àndoon. ba ca topp yéen ñëpp da ngeen di ñuul kukk ngeen gisee loolu rek nga xam ngeen ci àddina rek ñu xëy ne ko xanaa nga di woote rek mu ne ko fuuf yooyu la ñoom ñëpp li nga mandoon te gannaaw suba sa ñoom ñëpp ñu ñuul kukk rek ñu daal ñu ne saa yu gën la yor defee ñu ne lépp ay jàngaayam sànq boppam rek ñu daal di xëy rek jàngoo ci seen dégré ba guddi ñoom àdduna nag ñoom ñëpp ñu ñu dee ak yàlla ñu xaaral ko xaaju guddi rek la yàlla xaaral ko ñu mel ni boppam taal ñu ne si daal di nag ñu nekk na ci loolee waaye tam xalam waaw kan waaye nekk na trop ñu ngi koy moom ñu nekk nañu ko tey nag dafa nekk borom taw teewul moom ala si moom day ñu wax rek moom day ñu yow de loolu jël nañu seen wàll. yeneen ci yàlla loolu itam gis nañu wet nañu yeneen ci rek maanaam wet nañu loolu ci jiw yi kenn wet nañu ñëpp xaaral ba waxee loolu ña leen lool ña leen akoo mbokk seen lootul lool alaaka sax xanaa du ngeen ragal yàlla ñu ne ka man rasul ku ñu ne alaaka ñu yàlla na am ñu ñu wóoru de te sax xanaa ragal yàlla yàlla soo ne da ngeen taxul ma maa xam ne laa ci mën a ci dëkk bi mën a ci naan yoon yaa ci def yoon soo yàlla dara war aji moom dundee nii de attaque bi da ngeen di jël sukkand góor ñoom ñoo aarale ci ñebe yéen ngeen di gisee laal góor ci dugub ñoo ko jëkk mooy yàlla ci suuf waaye sax dama fay ñu béy maa xalaat la dugg na ko nag ñu ne leen wax ko borom seen ñu naan wax dëgg ci suñuy ay jabar seen ba ñu leen yàlla bindal ci jigéen ñi dañu leen ngeen dem ci laal góor ci dugub wala day am ci même xaw ma nu mu gën a àndal ñu koy jéggi xaaral di xaaral rek xaaral ñu ne day lam sa day wala ay def day la yaa loolu yow lool dafa ko noonu da nga nekk même wax ak ñoom ñu gën a ñu rek ñëw ko suñu dëkk bi ku fi nekk di jéem a aare laal gont dugg fa nga ñu paawal yow daal daañu la gën a def ala wax dëgg de ñu naka man ñoom xaali na ak naka waaye bañ na yaa wani pour jëf seen mooy man maa bañ seen jëf yi bu leen neexee bu leen naqaree ñu tëpp ko mu ne ak yow ba sama yàlla nga musal ba ak yow sama maa yàlla nga na jay naa ak musal ko wa ala wa ñaam ak maanam li ko ñu mbal daa jotal la jabaram waaye dafa xaar ñu aji nag la mu jabar jafe ca mbugal ma na jabar yoo xam ne moom yëfër moom ba yëfëree xarab ba xarab ba xarab yi de su ma damar naa topp naa la laaxal na ñeneen ne wa am tar naa dañ taw taw yàlla dafa taw ay dëkk ci ñoom de ñu jëlee safara waaw kon na taw ñu gën a taw bi ñu waaj a ñu bëri de. saa dee nga dal di faa inna fi zaalika nag am nekk na ci loolu laayatan tegtal laayatan xalam wa maa kaana nekkul aktaruhum gën nga bëri leen moom ñooy doy gëm de waaye rabbaka naka waroon sa doom moom alal si moom de ñu war a ñu daal yéen tey juróom ñaareel képp loo wet naa saabu lay kata ñun gon ba waa Maryam yi kan ak ñu ne ñu leen tee al musa ne ñu leen tee saala waxee law ñu leen sooy bu sooy waxu kan ba moom ndax bokku doon ak ñoom ala fa ko na xaral leen yàlla ñu naka man rasul ku ñu leen yaara ku ñu leen amee ku ñu ko ñëwlu de wattaqullah ragal yàlla waa xew te ngeen bokkuma wa maa asalukum laaj may naa leen ci jàppal bi naa ci naw yool naa jëlee de yool sama yàlla yàlla moom nay wala moom bi léegi de aw foo ma doon leen moom ci dara tan lañ ko leen moom ay yaxam bu kat yoo xam ne ñu defee ka natt di jaay ka jëndu mu ne aw foo ma doon leen alkaara natt su leen di natt ñu fi waa lii na ngeen ko natt bu ma def dañ laa def suñu natt ñu jëlee ci nit ñi ñu natt ko ba mu tuuru rëpp boo xamee ne yàlla di jox ñaar ñu wàññi ko mos la ko mu ne ma ma leen mos leen wala ba solo bu leen nag ñoom mos leen ah te way wàññi ne waaw pexe ñaari njëriñ aussi ba pexe leen def ko paase man la xaar mu fàtte wala ay jub da ngeen pexe waaw ci pexe bu jub wala ko soo bu leen wàññi naata ñu ñaan ak yaa am na sey rek bu leen wàññi kenn a xam ne loolu fàcce la ñuy pexe jëme ci ñaan waaw ñu wàññi ko ñuy pexe jëme ci seen bopp nag waaw ñu yàq ba rek li ca daleeku waaw ñu tuddee ko borom gis parce que xaraam la waaw lii jaamu la de waaw ñu gën a métti loo ñu gën a tax mbugal ci àllaaxira waaw peese ñu fàcc ci peese ci la bokk ci mel woo muy peese daañu man ñu def ci peese waaw ñu muy doxalee nii lay def waaw nii lay def muy peese te nii la ñuy peese loo bind Allah boobu bas ba ngay wax Allah Allah ragal yàlla ragal yàlla wala tax sax bu leen yàq si la bu leen yàq si la rek ci suuf si ñoom it ñu leen di way yàq bu leen yàq suuf waxtaan bu ragal leen la si yàlla mi nga xam ne xalaat bu bind mu leen war di bind saa mbooloo di way jëf ragal leen yàlla ci leen bind te bind bi di leen jëkkoon ah loolu ñu wax ne innama anta naka yow joxe foofu dina ma saa ne ay nekk nga jënd daa yaa ngi seen xel rek yow dañu laa jabar ba sam xel yàq dinaa ko toll ndax dama adama amati maa ngi kaw suuf. yow nit rek nga ñëw booy mën a nekk yonent yàlla booy naamu lu ko naka la ñu jàpp waat leneen kaas yi nga joxe ñoom rek yàlla yónni wu rek kan nit rek nga ñëw dangaa rek bëgg ñu toppale yow nga nekk ñu topp ñu ñu toppe ah te daanaka xale naa ci kaw ci sa fan ba ci fan ba ñu ne sama ay ci asamaan rek su fekkee yéen dal xale nga daanaka asamaan si suñu kaw. xaaral mu xaaral bee waral sama alam maa yoo xam ne maa tamal da ngeen jëf ko sooy yàlla xam seen jëf moo leen di fay itam fay bu mu leen mën a fayoo moo ko xam ne ba kër ga boobu dañuy ati ko ah xam nga moom itam jàppale leen maanaam ñu doon wéy di dëkk bi mbugalam dëgër ñi wala ñu ati ko mbugalam dëgër ñi wala ci ñoom la ñoom ñu leen yàlla aaree da ngay yàlla bëgg a aar dafa ubbi kalam ci jaanam mu tas leen tàngaay boo xam ne. ñoom ñetti fan yàlla boo nee ñu dem mu gën a tàng nga dem ci kari garab yi mu gën a tàng boo bëggee naan ndox def ko muy wàññi ñetti fan yàlla tàngaay ba gën a rey beneen tàngaay ba tuut naa leen noonu nag aw ñu di daal ci seen kaw dëkk ngelaw bàyyi ko ñetti lool ah ñu ne woon ñu waree woon ko dem ci ronam cat ñu dem ci ron ñu doon ñu xootante góor ak jigéen mag ba kenn desul ñoom ñëpp ñu nekk ci ron ñu doon ñu xaaj na tànk ñu seen waaw ñoom ñoo ngi mos ñoo dëkk sax ci ñebe ci leen dëkk lañ waaw dañu xaaral ko rek mooy mbugalam bi def mbir wa dina la nag moom dégg mbugal moomu ah nekk na moomu waaw ñoom ñu mbugal def dëgg ñu ngi daal di màggale mbugal bu mag dafa ci ñoom keroog rek dina fi daal di ka naka ñàkk la ci doole laa itam xalam wa maa kaana li tu'azzaru ba ñu bëri seen moom ñëwee di way gëm de way naa bakka naka baram sa dawoo moom alal ci nu maa ñu na si borom ay moom mooy yaa ji am de def na ko juróom ñett dafay waaw ñoo ko jëkkoon lépp yonent bi yàlla wax dafay wax jëm ci yàlla waaw ñu ñëwee di ko rek waaw lor ko su ko defee yàlla musal ko xalaat leen ne waaw Quraysh bi dam nañ dégg yonent yi ñu ngi leen di wax jëm ci yàlla ñu koy yore ñu ko lor fa ñoo ñu mujjoon rek fa lañ xala mujjee mujj lañ ko rek way na woon nag moom alxuraan bi de la tanziilu rabbil aalamiin wasal ak yàlla ñu ngi di de alxuraan bi de waaw yàlla ko wàcce ma nga bàyyi ko ci yàlla de wax ñu ñëw di wax yi Muhammad di wax yàlla la de naka la wàcc nag di ñëw rawatina li nga ñëw kuy julli lii dafa wàcc rek ah am nga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sakk nag di nga nekk nee na mu ngi ci way wax wu di yaaram jidde yaaram ndax nga jëfal yaaram yi ci lamiñu wu fasaa way ndox naka moom luñ wàcc li de dañuy jublu dafa dina addina kër yéen kër yéen mooy njëkk ñële tawara yi waxoon na yonent Yàlla Muhammad dina daañu wàcc ci ñoom alquran liñ ci waxoon na ko awalam yàkkul ndax nekkul loolu ñu ñaan leen aayatan di mën a dem an yàlla ma woo xamal ko xamal bani Israël fóodee bani Israël mu fóodee bani Israël yi nangu ne jàngoon nañ ci téere yu ya ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dina ko yónni Makka lay daañu wàcc ci ñoom alquran sallallahu alayhi wa sallam seet wala na sax naa woon donte wàcce woon ko ala xaafira jamina ci leen lakkat yi fa xaraa tam jàng ko aleen ci ñoom yëfar makka makka noonu suñu doomi mu'minin ñu way gëm di ci moom de te ñoom yàlla sara na leen jàngee lakk alquran ñu waaye ci seen lakk la feeñ su fekkoon ñuy lakk wu dafa feeñ ci beneen lakk wu dul arab ñoom yaarame daañu wax ne kon duñ ko mën a gëm waaye léegi wàcc na ci seen lakk amuñ benn lay de te saalika lakkat ba su fekkoon lakkat la ngeen ci ñoom naa la xasee di nga xoolal di nga ñëw dafa demee rek nii rek na nga xam ne su lakkat jàngoon ci ñoom téere duñ ko gëm ñoom ñuy weddi noonu la yàlla defee ci seen xarit ba tey di yéen a jàngee ñoom ko rek laa yóbbu ñoom gëm ci ñu xataa yow ba dafa ñu jëloon yàlla xaral mbugal ma la ñoom daal di yëkkati li gëm lu mooy ba tey ñu seen mbugal de xayaati yow dina ma dikka leen lakk dana ci gerte boobu te ñoom laa xam ñu wax ko dikkam de xaya xooloo te danañ wax ba pare xam naa ne am nañu doon ñu ngi jëlee ñu def bés bu bu doon wàccee daañu wax ne yàlla te yàlla yéex a ñëw ndax ñu gëm dafa def pàcc loolu daañu yàkkam ci baax a baax di mbugal lool dinaa Muhammad la mbugal ñu ñëw léegi yàkkam ci nañ ko wala nga jox ñu sax ñu ba ñu dem jëlee jëlee ko suñu bopp wóor na mbugal li ñu yàkkam ci noonu dana ñëw de afaraay da sula teema in ma taana am dem yóbbal nañ leen suñu naaya su ma jaawam maa maa ana luy jariñ xanam ci ñoom maa kaanu la nekkoon ma doon jariñ ba léegi ba léegi mosu seen yàlla yéete ay at ba yàgg yàgg mbugal mi dafay wa maa alak naa noo alak ñun xarit ñu ñu ñëpp dëkk ilaa laa la ñaan leen mun ci na way waare de yàlla mos a alak benn dëkk nag lu ma gën a fay wala ñu waare waaw ba ko naanee si nekkul Aliou maa way tooñ de ndax yàlla sax kon ñu demee nga xam ne amul aji waare kon maa ngi tooñ leen waaye léegi ndax xelal na yeneen fii gannaaw yeneen fii xam maa ngi leen war a dugg lam yaay. waaw xanaa xamuma ndax nga xam ne yàlla dina la wax ñu ñëw naa yeneen fii rek kon kon naa ay borom xam-xam de yoo xam ne moom la ñu xamal ko leen laaj am nga benn laaj de au kuréel yooyu wax ne dañ seetee alquran gis ne alquran fasaha ak ñun balaaxa ñu gis ba mu ngi nekk leer say yu di ci dañ te ñu naan mos a jàng téere mos a gën a mat mos a juddoo ca diggante ba yooyu nga xam ne mos mu nekk ñetti say yu dëkk yi te dara waaw ci biir amu Muhammad mii daal dafa am seytaane bu koy waxal xam nga seytaane yi ñoo daa dem ba ci asamaan ñu ngi sax ci dégg li ci dégg ñu wax ko Buxaari Buxaari boo ñu dafa am seytaane bu koy waxal ñu ne waykat itam waykat boo ñu dafa am seytaane bu koy jiite way moo tax jëli daa wax sama seytaane ko seytaane ko sax benn la way ñu ne waykat dafa am seytaane bu koy jaxoy ñu ne seytaane yi wàcc ci waykat yi ak seytaane yi di wàcc ci Buxaari ñoo wàcc ci Muhammad rek ñoo ko jox waaye di di yonent bi yàlla li mu wax bu daan dàq loolu rek mais au moins la soxla wàcc bi ci alquran saa si maay seetaan rek alquran bi de seetaan wàcc ko rek au moins ndax yéen jàppale ñu daw ñu ñaan leen ñoom ñoom ñu jëlee mu mel nii rek au moins saa si maay xatal ci ñu ko ñoom tamit ak ñoom la maa ko yoroon ñu jàppale ñu naan tamit wala ci dëgg ndax seetaan yi daanaka jàpp ci asamaan juróom-ñaar waaye ba yàlla yëkkatee Isa aaye nañ leen ñoom ci asamaan yi jëte ko ñu ñëw ci juddoo ñu aaye leen mboolem asamaan yëpp ba ñu yónnee yonent bi nag yàlla fa yabal ay jinn jinn safara yoo xam ne jinn jinn wàll xeetaane si ne ñu fee bëgg a jëm asamaan rek jinn safara wàll bi wàcc ci moom yàq ko moo tax ba xam-xam bu xaaba yi dox ndax ñu leen doon waxal dañu doon fàtte ak dégg mën a tiisaa dem xeetaane yi dina tawee su fekkoon mën nañoo dem asamaan sax mënuñoo indi lu mel ni alxuraan léegi nag fay suñu mën a dem asamaan gar ne baax na yéen xalaat sababul jaam maa laa la yàlla ilaa ne laa xarajan fatakkoon ba nga nekk ñaan ah maa suñu jëwal ñu wër ne yow yonent bi nag bul takkal yàlla bokkaale bu wa an si tawaalal ma ci rafet jële ñaan sa laqal dinañu di jële ñaan dana nga waxaan dem dëgg ñoom bi ba noa si ma bali mu tamit na nga leen di tawaat buy sàkkal yàlla bokkaale ci biir saytaane yi ñu daal di xam-xam ci bu xaabee waykat yi waykat waxam wax naa wax yonent bi rek waykat waxam mooy tagge ngir yaakaar lu maam bu meree xaste dana tagge nit tey boole ngeen mu xas ko dana boole ngeen mu tagg loolu mooy meram waykat alxuraan nag moom ci benn fànn la nekk ba mu jógee ba tey mos a soppi xoote jëm ci yàlla rek ak ba njublu yi moom benn yoon woowu mosu koo soppi kon nag ñu doon wutal li nga xam ne moom la seetaan yi doon wàcc ci waykat yi waykat moom dafa doon soxal dina ñëw ci léegi bi laay bi kon nag yéen a nga xam ne wax bi ñu indi benn fànn la rek mooy woote jëm ci yàlla mosu koo mosu koo jëlee yooyu itam. woykat dafay xas nit ci lu nekk ci moom nga nit xajulal baayam xajulal maamam nit ci lu ci lu bon lu baayam defoon wala lu maamam defoon ñu di ko ko xasee xasee moom mi moom mi xasee ka dafay def loolu ay jënd ci moom ñu di ko xajulale keneen xanaa bon di ci boppam loolu loolu wut naa ñu yonent bi mel moom de yonent moom ci boppam la jëfee danañ ko wax dama la ilaana axara yow ci sa bopp yow yonent yow lañ jëkk a tere bu sakkar yàlla bokkaale tegal ko ca gànnaaw wa antal asira ak alaqrabina te jëlee ñaare yi naka leen woo jëm leen ci yoonu ji ñooñu jëkk ba noppi soog a leen ci jaamu ji xanaa kooku fan la mu wut naa fan la waykat yi nga xam ne dafay xasee nit loo xam ne ñu ngi ci moom ñu ngi ci moom ñu ngi leen di aayaale bokkaale dafa fekk bàyyi na bokkaale rek wa antal asira ak alaqrabina nag ba mu wàccee yéen a ngi ci jiitu Seydina Ali ne ko yàlla digal na ma ne naa war sama njëriñ ñaare xale yaa ngi ci moom bàyyi mu tëri naka laay def ba boole leen ñaari yi ne lool da ngay ñam rek <coughs> ñu jëlee bu dee gàtt moom yéen a ci waaw wàññi waaw ngaram ngaram lu neex daal di yéene ci bañ wala ñu lay yéene yow. bu baax xalaat ngeen baaxoon nañu def mu di am affaire yu naan dañu ne ci biir loolu nag ñu ma leen waxoon ne suba pour màkk yi dana ci màkk dañu ko gëm. dina ko mos ñëwaat ci yow ak nit loolu waa ñu gëm ko ñu ko nag maa ngi gën a yàlla mu gën a def ba xam ne dañu ñëw xaw ma tey jëm yàlla fi mu gëmul yàlla. Abu Lahab daal di jël ne ko tabban laka yaa Muhammad alayhi salaatu wa salaam ne ko yaa xaraku yow Muhammad ñu ngi leen doon wooye ñu doon leen tasaaroo la ñu def leen ko dëgg la ñu ngi leen di tasaaroo wala yàlla wàcce saaro tabba yàlla abi laabi Abu Lahab ñoom ci yéen a ngi doon di njëkkee yéen a ngi di njëkkee ñu dem na si ay yoon ñooy tàmbali seen bopp loolu dañ ko def ci balaa nga ne maa ngi balaa nga fi nga leen toll ay kii dañ ko nekk safaat wala ci yow maa ngi safaat ñu mën a toll bopp waaye yàlla yéen a ko moom buñ ko mën a saawa ñu ko ne dinañ ko jàpp yàlla dinañ maa ngi saa yu bëgg dinañ waaye am na aboo laaf as na koy dem. yàlla soo ci ne tabay la daa di laaw de yéen de toog ba guddi ñëw ci jamono bi ko bay de di xaatu eh yéen bañ naa fi eh yéen bañ ñu am ñu tamit maa ngi leen di ragaloon bu gërëm bés boo xamante ne ñoom su fekkee gëmu leen yàlla def bés boobu mooy tey jëm yàlla. xanaa xaatu bu baax nga ci wëtte wëtte te ñu ne moo ne xanaa ma taw kum la ñu ne Muhammad ah ñu ne ko nag yaa wax ak yow kooku ñu ne ko jox <coughs> bu ne alam ba taw maa ngi ansaar yi ñu ngi jëlee te ñu ngi seen yoo xam ne ñu ngi loolu rek ñu ngi def rek waxtu bi maa ngi leen gannaaw ak mbokk sa gannaaw ak wàllu sa li ma ne tabax ak ñaan naa ka topp na mu ne mu ngi koy jëndee ji bi nga xam ne doomu ngeen rek mu ngi rafetlu sa jubbaal ak ñoom rek dañu la soxla dem may nañ la ñoom sa gëjëm waxtu loo xam ñu naka man bari wu naan te ñoom ñaata woon dëgg yàlla ñu def rek su fekkee ñoom projet ñoom dañuy aaj ñu rek ne la. yow ne man dañ naa ci jaamu keneen rek ma tawasal beerul maa naa fi jaay ma fi buuram rahmi dayaa ngi yërëm yow say bi yëpp waaye ko jëlee ci yàlla rek la ci yàlla mi nga xam ne yaraata dana mu gis la dina taxaw mu waxtu ba dana gën gën ci julli wa taxawula sa ak ak soppeeku sa di taxawa sa rukoo sa si jot a jëkki si saa ji dina jooy julli na waaye xam ne yàlla nekk ci mbooloom julli ma di julli yàlla ngay gisee li ngay gis ñu lay sànq waaw sax am na ba baax sax sax sax ñu ngi leen di jëloon di ñëw yàlla li nga xam ne moo la xaar te soxla na jënd ak jiitu kër yi mooy ñun yàlla rek ñu ne yàlla ñoo mat ñu jubluwante ñu yàlla sàmmal na ko ak kanam dara ca Adama ba ci Abdoulaye Aminata ñu fa mësu ko jub xanaa ñu gëm yàlla rek ñu waaw ñu ne yàlla ñoo mat ñu ay wàllu yàlla ñi nga xam ne moo la wittewoo noonu jëkk sa tey. ba tey ñu ngi lay sàmm de yow naka moom moom sàmm moom yaa ngi gis daal moom yaa ngi xam ab nga xoolee sa indi nañu benn mbéy mi bi bu jëlee ñu ñu ñaan Alxuraan saytaan ngay xool ci yonent bi ñu di saytaan yi sànni way waykat yi ak ñu saytaan yi wa sànni ak buxaaba ci buxaaba yi. wóor naa la man lukum ndax soo si ma leen ala man sama sama jëkkër la wàcc ca ñu saytaan ci moom ndax ma ne wax saytaan yoo xam ne mooy nan ma sël ko mu wàcc ala kulli afaatin lépp nara kon adduna yi di bakkaara kon kon adduna yi di bakkaara kon tey jëf-jëf ci ñun wasakaroo dañ ci dundaa kese dañ ci dugg dee ju bëri te fekk ñoom seen way tudde yàlla dañ koy tudde yàlla wala way ñu leen soxlaal wala tudde yàlla wala tasaroo dañ fa ñoom ñun baat ma bu li moo jëg naa ba tooñeef leen te duñ naa ñu kenn xanaa ku leen tooy ku leen tooy nag fañ la ñoo fayu yàlla na laa yuhibbu llaahu al-jahra suu'i mina al-qawli illaa man zulima kuñ toll nag bu fayoo amul bakkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na waykat yoo xam ne bu Quraysh xasaa yonent bi ñoom ñooy tontu Quraysh ak Hassan ibn Saabit Hassan yonent bi daanaka sampal minbar ca jàkka ja naa ko xas leen roo ku see yàlla yow xas leen roo ku see yàlla yow ba xas nga leen di xas moo gën a métti ci ñoom kàtt yi ngeen di jàll jamono dafa am kàtt moo gën a xam askan wi yaaram yëpp mu waaw fekk sama askan wi ci ñoom lan la ñuy def ñëpp su ko defee dégg naa waaw kër moo koy moom mboolem askan wi yaaram moo ko gën a xam su ko defee mu mu fekk askan wi gën a tudd ñu def ñëpp askan la xas la xas leen bañ seet ñu naa seeroon seeroon lam yàq daanu maa ngi xaafata. su ko defee si déggee wala yéen ñuy way. ay xalaat dafa baaxul dafa gis fekk na ko rek moom rek a xamee ni ñu askan wi askan wi àddina yi waaye sa yaram xam naa xam àll si ne ñaa ngeen bala moo tooñ nañu si way katam ñu dul ñoom ay yoon xalaat yi mu dellu ay yoon xale wala ñu dellu way kat danañ ah tooñkat yi ci waykat yi ak tooñkat yi ci ñu dul waykat yi yëpp daañu xam xalaat ban delluwaay la ñuy dellu de maanaam ci mbugal la ñuy dellu de waaye ngoog yàlla ñaan na ko def ñu te lu mooy ñu gëm yàlla di jëf-jëf bu ñëw day tudd yàlla di dugg bay ci seen way bu fekkee ne ñu xasta nag suñu xastalu mooy ñu fayu gannaaw bu ñu leen tooñee su fekkee ne nag loolu rek la sama tada aleykum faaqadu aleykum misli ma tada aleykum laaya ji jëkk rek la bay waaye nag koo xam na ne tooñ na la waaw kon tooñ yaa fayu de